fabi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan voilà foofu lañ yemoon fekk mu ngi doon wax fiihimaa faakihatun mooy xéewal yi nekk bi mu ne wa min duunihimaa jannataan am na ginnaaw àjjana yi ñaari àjjana yi mu doon wax ci kaw mu ne am na yeneeni aj yeneen ñaar yoo xam ne ñoom la doon décrire noonu ah. ñoom la ne dafa am naa ni aynaani fii fiihima am na ci ñaar yooyu ci ñaari àjjana yi ay source yoo xam ne ay source yoo xam ne fa la ñuy balle yoo xam ne day ball di jaillir mu ne am na fa ay fooyteef ay fruits ak li nga xam ne mooy ay tàndarma ak li nga xam ne mooy garabu nuñ ko waxatoon rumman mooy kii euh, grenade voilà grenade voilà mu ne euh, mu ne waat am na fa lan léegi nag waa bi mu baree ci loolu fiihima faakihatun wa naxlun wa rummaan fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazibaan mu ne fiihima loolu mooy yim lim ñoonu ah, mooy côté yi ñuy lekk kanaan mm-hmm. mu ne am na fa xayraatun xisaan fiihinna nekk na ci aljana yoo yële mm-hmm. xayraatun xisaan ay jigéen ñoo xam ne ñu baax a baax lañ mm-hmm. xisaanun ñu taaroo taaru mooy xuurul ayni yi lay wax ah, Euh, mooy suñu boroom mi nga xam ne moom moo bind moo bind jaam yi moo bind lépp bu nee lii walla jaamam sàngam walla mu ne yii rafet na mooy rafet na dëgg-dëgg ndax moom moo moom mi bind moo ne ñooñu xayraatun ñu baax lañu du ñoo xam ne mm, non mooy jigéen ñu baax lañ ñoo xam ne xisaan ñu taaru la en même temps mu ne fa bi ay alaa i rabbikuma tukazzibaan ana ban yéen nit ak jinne ci seen xéewalu boroom yi ngeen di weddi ana ban ci xéewalu seen boroom yi ngeen di weddi mu ne ñooñu noonu xuurum maqsuuraatun fil xiyaam fa bi ay alaa i rabbikuma tukazzibaan mu ne ñoom dañoo nekk xuurum ay moom la ñuy wax xuur mooy waxoon nañ ko ci romboon nañ ko xuurum maqsuratun fil xiyaam mooy ay uurul ay ni la ñu leen di wax ci arab non ci wolof wolof yi ñoo naan uurul ay ni mais même mot bi la rek xuurul ayn mooy waxoon nañ ne mooy dañuy nekk nit ñoo xam ne mooy seen bët yi day yaatu li ci weex li ci weex day weex tal mooy doo gis ci àddina bi blanc bu mel noonu hmm. mooy li ci war a weex hmm. day weex tal tal tal li ci war a ñuul ñuul ku ku ku ñuul boo xam ne doo ko mës a gis hmm. xam nga mooy boo jëlee lu lu weex un blanc blanc immaculé nga jël def lu ñuul boo xam ne mooy mooy day day day day visible du day nekk loo xam ne manula laisser kenn indifférence te tamit dañ koy gis saa su ne ah, mu ne ñooñ nag noonu lañ mel mm-hmm. euh, fiihin na euh, mu ne xaasi euh, xayraatun xisaan fa bi ay yaabu fii wa xuurum maqsuuraatun mu ne ñooñ ay xuur lañ yoo xam ne mooy jigéen ñooñu maqsuuraatun mooy dañoo yem ñoom ci dañoo nekk yem fil xiyaami ca seen kër yi ak seen tànt ya ñoom foofu lañ ne mm-hmm. mooy ne ñoom bokkuñ ñoo xam ne danga leen di romb ci mbedd mi ñuy ñuy ñuy tambaambalu saa su ne nañ leen dem plage ba nañ leen dem fële mooy façon yooyu ñoom mu yàlla ne noonoo bokku ñoom ñooñu ko waa ñooñ nga xam ne boo rombee par jëfekk leen fa marché sa daga gis leen ñuy dugg wala ñuy génn wala ñuy traversé nga dem marché til leen rombati leen fa mm. boo demee ñokkalo ko baa sax ca parc boobu mooy fekkaat leen fa mm. mu naan ñii nag meluñ noonu xuur voilà mooy loolu la mm. xam nga lool am na femme yoo xam ne noonu lañ mel ne am na ñoo xam ne moom en tout cas liñ lay wan euh, léeg-léeg nga romb euh, lu mel ni par Dieu ci mm. centre commercial bi ñu bari ñoo xam dalay leer ne ñii ñoom taxuñ commerce bi dox quoi mm-hmm. Mm-hmm. dafa mel ni daal dañuy xëy waajalu yor seen saak mm-hmm. dem daal fi xumb foo ne nga gis leen fa hmm. mu ne nag a ah, ñiy meluñ noonu xuurun maqsuuraatun fil xiyaam yoo xam ne dañoo des nekk ci seen tànt yi ñoom ci lañuy ne hmm. ndax xam nga ñuy génn xam nga génn li koy waral léeg-léeg hmm. mooy ah ci ci norma ci yoon mooy daa am loo soxla ci biti mooy ne par exemple liggéey nii xam nga liggéey wo bon mooy daa am loo loo xam ne moom nga soxla moo tax ngay liggéey mm. mooy damaa bëgg damaa war a dund mm. te pour ma dund nag di fay yi ma war a fay ak yooyu mooy fokk ma am si lu ma jàpp mm. moo tax ngay liggéey mais di liggéey rek ndax plaisir u liggéey loolu bariwul ñu koy def mm-hmm. nit ñi moo tax euh, euh, salarié yëpp même patron yi bu ñu leen ne léegi yéen leen liggéey sans salaire mm-hmm. gars yi dootuñ gars dañuy bañ yow gars yi boo leen nee sax kaay ñu wàññi salaire bi 2 pour cent gars yi grève rawatina waa France champion des ah, grévistes <laughs> moo tax mooy génn génn daa am lu koy waral. grève yu bari du gën di daaneel. waaw moom kay mais faalewuñ yooyu ñoom ñoom ñoom hmm. daal seen intérêt la ñuy xool mais tamit nee nañ pour intérêt général la. Hmm. ndax nee nañ voilà grève il faut ñu def ko parce que c'est des acquis yoo xam ne suñu maam yi dañ koo liggéey ñun nag. du ñun ñooy xool moom. les mêmes acquis ils ça change. waaw ah non monde bi nag c'est que. te buñ buggee yëf yi améliorer il faut que gouvernement bi essayer d'autres moyens. de les jeunes qui sont chômage ah, tout ça là te en tout gouvernement bi ak ak MEDEF. ak yenn experts yi nga xam ne sax bokkuñ fenn. Hmm. ñoom ay experts ay économistes lañ. Hmm. ñoom ñenn ñi am na ñu ma ci dégg ñu ne par exemple ay CGT yi. Mm-hmm. ay FO gaayo yooyu. ñii dafa mel ni ñoom seen bopp rek la ñuy xool. Eh, ndax ñu ngi naan ñoom boo gisee ñuy grève. Mm. grève wuñ pour salarié yi nga chômeurs yi no mm. seen bopp ñoom ak yi am. ah, ah c'est lañ bëggul ko walaal. waaw mais mm. ñun ñëpp d'accord nañ. ñëpp d'accord nañ ko ne. Mm-hmm. économiquement hmm. modèle français bi baaxul. Hmm. doxul hmm. dafa paan. il faut nag ñu fexe. um nuñ koy dépanner. mais sauf que buñ ko waree dépanner koo laal mu ne non. pas moi ñépp d'accord ne dañoo a. bien sûr koo wax way je suis réformiste. il faut réformer le pays. mais boo nee acca nañ leen commencé. léegi yéen ñi. nañ leen commencé xool yi ngeen yoroon tamu kii ñu ko bu boobaa nag ku nekk ne ah non pourquoi pas l'autre nga bàyyi. <laughs> mooy nag loolu nag jikko yi. en tout cas boo ñooñ ñooy côté boobu boo déggee ñoom bu ñuy wax ñoom contraire bi la ñuy wax. Mm-hmm. mais mooy nit moo xaw a mel noonu. mooy nit dafa nekk koo xam ne dafa bëggee. Mm-hmm. c'est ça c'est ça li mu yor daal. innal insaan voilà waaye c'est ça. moom def mooy dañuy bari jàmbat. xuliqa aluha loo mm-hmm. gisoon nañu. Mm-hmm. day bari jàmbat. Mm-hmm. bu ko lu bon dalee. nga gis ko muy ida massahu sharru bu ko lu bon dalee jazuan nga dégg ko muy protester rek. ah pourquoi man pourquoi ñuy wàññi. waay waay man bu dee jullit la hmm. waay waay man lan laa def ko hmm. yàlla hmm. waay waay sama xol rafet na koy waxe dee mooy def waaye bu amee lu baax kaana manuwaan mooy day fexe créer benn protection ci autour lu baax loolu mu yor ba bu ko kenn jege xañ ko ñépp fexe ba moom daal ab après carré ab kiiwam lay doon boo xam ne ay garde-fou yu baax la ciy teg loolu nag moo tax koo laal mooy ne fekk ñu ngi naan nañu réformer nañu réformer ñépp d'accord mais buñ jógee ba ne léegi nag. loolu nag du ay wax kese. parce que réforme yi foog nga def ay. bon loolu la mooy sacrifice bokkul mooy ñoom dañoo war a xam ne mbond bi seen maam ya dundoon. ak bii daa bokkul. ak luñ man di wax bokkul. Mm-hmm. mooy yow économiquement xoolal affaire nouvelle technologie yeeg yooyu. Ah, ak concurrence bi ni mu demee waaye eh. demewul woon noonu temps yooyu nga xam ne France nga yoroon yor sa monnaie. yor sa lépp man di réguler. Hmm. mais léegi mënatoo ko Union européenne nga bokk. wala boo ngeen génn. wala ngeen génn def Brexit Frexit waaw mais fi mu ne la dans le doute là est-ce que waroon nañ. bon <laughs> tu vois est-ce que ah, en tout cas pour ñeen ñi. ñu ngi commencé way pour ñenn ñi ñoom. ñu bari sax ne dañu jël nationalité gis nga. si yàgg nañoo tudd am na ñu bari ñoo xam ne ñoom bi ñu yëgee référendum bi. waaw waaw lañ commencé déposer nationalité française ak hmm, yooyu. pour bu ko xamee ñu am dëy bu naree ñaan bu ñëw toog fii <laughs> surtout ñu ne fii ñu toog fii bu ko defee <laughs> mooy ne monde bi suñu boroom dafa def mm-hmm. ay naa tëju mm-hmm. bindawul noonu àddina bi mm-hmm. man naa nekk sama bruq di def li may neex lool am nay jamono doon na dox mais même loolu sax même jamono yooyu sax c'était difficile ab dëkk mel noonu ndax il faut commerce mm-hmm. manula yem rek ci seen biir il faut mu am ñoo xam ne produit yenn yi da ngeen koy soxla feneen du lépp amul benn réew moo xam ne li mu soxla yépp du koy produire moom kese mm. loolu moo mas am depuis l'antiquité ah mm. gars yi dañu foog ne rek léegi la léegi c'est que léegi mm. euh, dafa gën a feeñ ak nouvelle technologie ak affaire yi ñu demee choix yi dafa bari man boo ma ñëwee di ma jaay affaire français yi nga xam ne mm-hmm. ci koy liggéey minimum SMIC lañ ko fay affaire yi cher taxe état beeg yooyu. Ah, loolu bu ko répercuté ci marchandise bi day cher. day cher léegi man ma gis chinois bi. même produit même kii. copie texte <laughs> wala allemand bi sax allemand bi moom coût de travail bi cherewul noonu. te moo la gën a baax mhm. mais kooku man du ma jënd kii même bu dee français la. patriotisme ah, français mais sama sama poche tamit saa il faut ma nekk ma logique avec avec sama poche ah. kon moo tax yàlla bindul nit ñi tëju noonu réggal alxuraan li muy wax afalam yasiru fil ard anaa du ngeen dox ci kaw suuf ngeen di explorer di xool suuf si di visiter ba xam xool peuple yi leen fi jiitu woon ak tamit man maa leen bind min zakarin wa unsa maa leen bind ci góor ak jigéen def leen wa ja'alnakum shu'aba shu'uban wa qaba'ila ma def leen ay peuple ay waaso ay peuple ngir lan li fu ngir ngeen xamante suñu boroom dafa def lool nee na ngir ñu xamante léegi man nan laay tëjoo hmm. ne man daal sama yoon newu ci te gaa yi mooy ku tëju ko ne da ngay réer ñi ci des moo tax hmm, ah, ndaw foog nga ne yow hmm. li nga yor kenn yoru ko mooy xam nga lool mooy ak arrogance jàpp nay kaw suuf presque yow sa dëkk fi gën bu ñuy wax ñu naan ay la bel kii Mm. la plus belle avenue du monde man loolu dëgg. Mm. loolu amaana benn année rek lañ leen ko mas wax ba léegi ngeen koy wax. daa mm. ah, ma jariñu dara. kon moo tax nit nag nit ay akiwum loolu mooy génn bi. génn bi moo taxoon ñuy wax loolu mooy génn daa am lu koy waral. te nit buy dox buy dox dara war naa xam ne dafa war a am objectif pas ay doxantu yooyu. Mm-hmm. Ah, léegi. kon loolu ci yoon moo waroon a waral li nga xam ne mooy génn ñii nag moom mooy aajo boobu noonu di am aajo ci mbedd mi dañ koo amul ñoom li ñu soxla yépp am nañ ko seen biir kër moo tax xawrun maqsuuraatun ñoo xam ne ñoom dañoo des nekk duñ fil xiyaami ku am lool doo génn xoolal xo bari na fi gaa yoo xam ne ak nit ñoo xam ne bu ñu yoroon ni milliards yoo xam ne mooy du yow yaa ko liggéey xam nga àjjana moom liggéeyoo la nga am mooy lu toll noonu ci mbaaxu yàlla kese la. bari na ñoo xam ne kenn du xëy du ñu xëy cinq heures du matin wala quatre heures du matin. ci ah, seddaay bi ah waaw yow damaa dof. man naa yor lii lépp. Mm-hmm. mais nag nit comme que dafa bëggee ku la ko ëppale moo la ko gën a moo la ci gën a mm-hmm. xër. tout cas li ñuy uti ci biti. àddina al al àjjana. loolu lépp yàlla da koy tàggatal ci biir kër yi. moo tax mu ne nag jigéen ñooñu xuuru. Mm-hmm. maqsuuraatun fil xiyaam moo tax te loolu xam nga lii mooy àjjana mais kii bu dee àddina mooy ne di génn noonu di dox sans benn benn lu ko waral loolu xam nga loolu la yonent la euh, alxuraan doon tere ci jigéenu jigéenu kii julli nii naan bu leen di def comme jigéenu ñu xamul dara ñu nga xam ne foo leen romb solu ba solu ba jekk nee nañu di génn di yor seenu saak xaw ma seen lan di di di wëy di wër change mu ne noonu bu leen def comme tabarrujul jaahiliyatil ula mu ne kon fa bi ay alaa'i rabbikuma tukadhibaan mu ne anak ban ci seen xéewalu borom yi yéen nit ak jinne tukadhibaani ngeen di weddi ginnaaw xéewal yi mu leen defal dig ko ne leen bu ngeen ñëwee ma may leen lu mel nii àjjana yu mel nii ak la fa am ak ñafane yépp mu ne ñoom ñooñu jigéen ña lam yatmithunna insun qablahum wala ne ñoom jigéen ñooñu nag mu ne lam yatmithunna mooy lam waxoon ci yu jëkk yi mu ne ñooñu jigéen lañ ñoo xam ne xamuñu xamuñu benn góor xamuñu benn benn moo xam góor nga wala jigéen wala jinni nga voilà ñoom dañuy deseeg seen ñooy ni leen yàlla bind ñu nekk ndaw noonu la ñuy mel lam yatmithunna insun qablahum wala jaan mu ne fa bi ayyi ala yi ban ci seen xéewalu borom yéen nit ak jinne tukadhibaan ngeen di weddi mu ne nag ña nga xam ne ñoo fay dugg ëllëg ci jullit ñi mu ne muttaki'iina ala rafrafin xudurin wa abqariyyin hisaan fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne iina dañuy suunu mooy dañuy tëdd def nii mooy nag booy sieste wala nga toog def nii mu ne noonu lañuy def muttaki ah, a parce que mu ngi jóge ci al it euh, ittaka a yi mooy koo xam ne dafa dafa penché wu ci leen ngir euh, dal ci destiniku voilà mu ne ala rafrafin rafraf rafraf mooy ay genre pouf la ak ay coussin ak yooyu dañ koy tuddee ay pouf yoo xam ne yu ñuy toog la yu nooy lay doon ah yoo xam ne nag yu vert la mais dafa nekk loo xam ne Euh, dafay xaw a neroog li ñu naan njoowaan ci wolof balançoire xaw ma mm. mooy ne boo ci toogee mm. moom man nay naaw ak yow mm. te tamit day dem di baa di dem gauche ak droite comme comme piliaan yi wala njoowaan yi mu ne dañuy sóonu ci yu mel noonu xam nga fii moom boo fi sóonoo noonu boo moytuwul ci suuf nga jëm mais pression boobu sax di xëcc nekk ci suuf si nga xam ne mooy tax nit di toog toog goog nag la dul am àlla àjjana amul toog diw de daa def nii ba toqi man na koo def cinq milliards d'années loolu du dara ci moom te day gën a day gën a ak fiix voilà mooy fatigue moo dul am loolu moo dul am fatigue du am nelaw du am ah. feebar amul mm. euh, euh, ay toilette amul mooy kër la ah, mm. amul li ngay lekk day mujj mm. loolu man da ah, loolu dem noonu aw mooy parfum lay mujj doon mooy ne moo tax mooy booy boo nekkee nii di ko xalaat da nga naan loolu noonu lu boo xam ne waaw mooy xelu nit nii uh-huh, uh-huh. xelu nit nii day xaw a dina ko comprendre nii mais day xaw a difficile mm-hmm, tuuti mais loolu la loolu moo tax yeneen bi alei sa salaam ne le parfait total voilà mu ne ci xadiisul qudsi boobu mu ne suñu boroom nee na en mm. mu ngi ci xadiis sayna Abu Hurayra nekk ci sax yi mu ne waajal naa li ibaadi saalihiina ñeel sama jaam yu baax yi préparel na leen waajal leen maa laa aynun ra loo xam ne bëtu kenn masu cee tegu mooy ci xool lu rafet mooy nit masula gis lu mel noonu loolu mooy côté yi ñuy gis wala udunun sami'at loo xam ne nopp yi mënula dégg lu gën neexe noonu wala xatara ala qalbi bashar te nit masula toog di imaginer ba affaire bi daal di daal di traverser traverser xelam rek masula am mooy loolu xéewal ya fa ne moo tax luñ la ci wax rek yow mu ngi mel ni koo xam ne xoola day niroog day niroog waajoo xam ne dafa nekk dëkk da nga ko fekk moom ci ci ab dëkkam mais dëkk bi amul xorom. amul xorom walla amul suukar suukar amul. léegi yow nga bëgg koo expliquer te moom xamul affaire bi. xam nga loolu day jafe. <laughs> mooy koo xam ne masula gis suukar xamu ko. nga ñëw naan ko suukar. mu ne la comment. Mm. <laughs> nga ne ko xamoo suukar mu ne la mm, suukar. Mm, léegi boo ko bëggee expliquer xam nga da nga ñëw naan. <laughs> non xoola yow xoola sa garab yi jëlal kopp boo lekkee li ngay kii <laughs> mais loolu noonu danaan la noonu loolu guula waaw waaw mm, <laughs> nga ne ko non banaana booy lekk ni muy saf noonu. <laughs> waaw mu ne loolu lépp guula mooy nag ni ngi amee. Mm. mooy pourtant. yow li nga koy expliquer noonu yëpp day jafe pour nga. c'est ça. li gënoon a gaaw nag nga jël suukar na ko am. mooy kooku loo ko mën di expliquer da ngay rek. waaw boo ko nee nii la mel xoola hmm. day am ay bekk yoo xam léeg-léeg mu nekk sunguf hmm. wala mu nekk pampoud. comme moom xamu ko rek. xamu ko hmm. <laughs> mooy loolu nag dafa xaw a niroog lii. mooy ne ñun da ñuy wax. léegi nag suñu borom nag ci mbaaxam dañoo yombal affaire yi mooy. dafa am ay xéewal yum def ci àddina bi yoo xam ne dañoo bokk tur yenn yi yenn yi rek yi am fële moo tax dañuy wax comme nii mu naan ay na bi muy wax euh, min kulli faakihatin fiihima faakihatun wa naxlun wa rummaan mm-hmm. xam nga ñun tàndarma buñ nee tàndarma ñu ne waaw ñun xam na mais xaaju ñoo bokk dara mm-hmm. bokkuñu dara sax yonent bi alayhi salaam nee na benn car rek ba mu demee àjj ba mu gisee àjjana nii hmm. euh, mu ne fekk da doon julli nii da doon julli ah, dugg fa ah, ci julli bi nii hmm. léegi hmm. fekk da doon julli après muy mu mu tàllal loxoom après mu bàyyi bàyyiwaat léegi nag mu pare bi ñu jullee ba pare saxaaba yi radiyallahu ne ko mais lan moo tax sànq bi ñuy julli ñu gis la nga tàllal sa loxo nga fëccaat mu ne ndax damaa dugg biir àjjana laa dugg ma gis te garabu kii raisin yeeg ah, yooyu ma dem ba ciy witt benn ah, après ma bàyyi waat ah, mu ne bu ma ko indi woon benn boobu mooy man ngeen ci lekk ba keroog ngeen mooy du mas a jeex du mase a jeex xam nga lool moom mm-hmm. Mm-hmm. xam nga lool lool niroowul ak suñu mm-hmm. raisin yi ak nu qualité bi mel yow raisin jii moom bon gars yi sans pépite sax léeg-léeg ñu def ko mais quand boo ci lekkee léegi léegi nga doyal manulaa tenir hmm. mënoo cee dëkk tamit mooy ne niroowuñ dara moo tax ay tur mën nañ ko bokk nii hmm. mais bokkuñ hmm. ngir ngir tamit euh, daal ñuy euh, yombalal ñu mën a comprendre li ñuy wax moo tax mais mais réellement la fa la fa am moom nit masu koo gis masu koo dégg moom kay waaw amin <laughs> àjjana kay àjjana kay euh, loolu xam nga loolu xoolal imaginer loolu mooy côté <laughs> mais mais koo xam ne yàlla dalaa may nga gis yonent mi alayhi salaatu salaam mooy yow bànneex bi ngay am fële bu raw boobu ngay am xam nga xam nga xam gis <laughs> moo dàq yi moo dàq yi ni ñuy wax foofu <laughs> ay lekkati naan mm. loolu gis yonent mi alayhi salaatu salaam moo dàq mm. foop looloo tax xamaa xamoo euh, bokk na ci li tax saxaaba raw raw keneen ku dul saxaaba mooy le fekk que ñoom ñu dund ak yonent bi alayhi salaam il suffit nga gis ko boo ko gisee yow yow du ci yow affaire bi mooy ci moom la moo lay transformer mooy yow rien nga gëm ko gis ko benn bés rek même bu dee ay kersa la nga gis ko gëm ko faatu bi ngay génn àddina nga génn àddina ci loolu yow yàlla ci loolu defal na la loo xam ne amul sa ginnaaw mooy bu kudul saxaaba laa wax mm-hmm. ku mën a jëf ci l'islam ba tolloog yow même bu dee ne yow ma soo julli mooy yow da ngaa woo da dugg ci l'islam tey mm-hmm. ñëw ci yonent bi alayhi salaam gëm ko mm-hmm. ci jouru benn xare nga faatu foofu ma soo julli comme la mu la la daloon am na ñum dal waa ji dem àjjana te masula jullil yàlla masula wooral dara raw keneen kuy ñëw ci ginnaaw ku dul saxaaba mooy affaire bi du ci du ci man nit kéeg ci moom la moo tax yonent bi alayhi sam loolu te loolu mooy benn facette kese la mais de waaw loolu moo tax. wa ñooñu xam nga lu tax. moo tax déggoo li ma wax. mooy foog nga gëm ko. ah foog nga ba pare nga génn. Ah. booy nga nga dee ci gëm googu. Ah, boo amul lool yow ah, bokk. waaw waay c'est Abu Jahl moos. bari na ñoo xam ne li mu gis yonent bi saab saab mais mais moom gisu ko. yonent moom nga ko waay kan ngeen non kii du doomu doomu Abdallah ji jirim bii nga naan moo tax yatiimu Abu Taalib lañ ko doon waaye eh, kii di jiir Abu Taalib bi nga naan bala Abdul Muttalib bi bu leen ñu fontoo ngeen nag mooy ne loolu la moo tax nit dina gis nit te du ko gis xam nga yow waaw waaw dëgg la loolu la eh, nit koo xam ne hmm. mooy ne ndax nit eh, tekkiwul rek ma xool lii mooy gis naa waa ji déedéet hmm. mooy xool bi nga koy xool hmm. nga prendre en en compte li mu doon réellement mais bu dee même bu dee réellement yonent ma lay sar amul kenn ko xam réellement li mu doon mais nga nangul ko minimum que ne yàllaa ko yónni loolu moo tax ñuy wax alors que gaa yooyu mm-hmm. gaa yooyu seen yoon da cee ne Abu Lahab moos li mu gis yonent bi alayhi salaam kenn daa xam nu mu toll. mais mais mm-hmm. defu fi dara. <laughs> defu fi dara dul yàq. Mm-hmm. moo tax fekk nga gëm ko. mais tamit boo ko gëmee tub après nga tubbi mu génn àdduna nga nga weddi kooku bokku ci ah, ndax mooy li mu wax rek mm. li mu waxoon wax na ko ci kii bari wax na ko Seydina Omar wax na ko keroog Xaybar wax na ko mm. ñeneen wax bon ne leen Seydina Abu Hurayra ñoo ñëpp wax na leen ne leen yëgal leen ci biir nit ñi ne àjjana mm. benn bakkan bakkan bu gëmul yàlla du fa dugg loolu moo tax nit lu mën di def baax a baax fin bi mu mu mu weddi mooy lépp yàqu na loolu moo tax mu mujj gu rafet moo jare ñaan mhm. loolu moo ndax innamal a'malu bil xawaatim la alayhi saatu wasallam wax mbir yi ci seen finalité la mooy lu fi def nu gaa yi di coow mm. ba pare yow jour nga ñëw ci dëkk bi mm. yow jógee fenn mm. ñëw ci ak kër wala yooyu yaru def gars yi naan waay waay gone gi ñëw fa vacances. Mm. ñu naan waay gone gi moo yaru waay waay gone gi. deux minutes avant muy ñibbi. Mm. mu saagan ay ñëpp. saaga ñëpp gal yu ñaaw. ñëpp fàtte nañ lépp. waaw waaw fàtte nañ lépp yàqu na ci deux minutes. waay <laughs> la. <laughs> <laughs> mooy lu waay mën a def. Mm-hmm. boo liggéey de lépp ba gaay fal président nga nekk lépp am pouvoir yépp waaye ñu wane la en direct nga assassiner ab nit c'est fini. non ah c'est fini kenn xamatul mm. waaye il a ah. fait de brillantes études. Mm. il a été élu brillamment. waaye mm. waaye non respect ay yooyu bu dee loolu c'est fini. mooy moo tax mbir yi ci mujjante lii la yem. te bari nañu muy dal. mooy nit ñoo xam ne jëfaluñu ci yàlla dara lu dul ngëm gi ñu gëm ba génn àddina loolu moo tax seedeel nit naan nit safara la jëm loolu kenn du ko wax. kenn du ko wax yàlla rek nit àjjana la jëm it loolu kenn du ko wax. Oh. ndax yàlla moo xam li ci xol. waaw hmm. te euh, mooy nit mën naa nekk ci lu bon mooy li yonent ma lay saa saa wax rek. Hmm. nit dina def jëfuwaa safara ba waa ji génn àddina def jëfuwaa àjjana dem. ku ku vice ku vice versa. Hmm. mooy ne kon yow léegi nan nga mën a taxawee naan diw. lenn daal lañ xam. koo xam ne moom dafa revendiquer ne moom kenn xamu ko ak jullit loolu bu génnee àddina ñun mën nañ ne moom génn en tout cas liñ ko xamal doon kooku moom du jullit ah. mais taxaw ne par force moom safara la jëm hmm. non loolu moom loolu ah, ka ko waxoon hmm. comme na mu ne ci xadiisul anbiya ci eh, sax imaamul Buxaari waa waaja waxoon mbokkam ma naan ko yow yàlla du la jéggal hmm. ndax waa ji de ko nekk dëgg la woon saa bu ñëwee di ko di ko yedd di ko kii ah. waa ji mel ni day da koy gën a ah, ñaawal mu mer ñu koy yow mm. yàlla sax ab xaritam lool du ma jéggal mm. mu ne kan mooy kan mooy taxaw sama place naan du ma ah, jéggal kim ne du ko jéggal laa jéggal moom moom jéggalu lool na la moo tax nit doo taxaw waaw waaw loolu nag mm. bokk na moo tax ñi nga xam ne dañuy wax ci nit ñi tout le temps loolu bokk na ci danger yi nit koo xam ne fu mu koo fekk parce que doo ko yaakaar danga naan mais li li ko war sax da deful au mu laay biir waa ji mhm. day xëy di ko jëw fu ne mhm, waaw waaw moom waxtaanam balaa pare rek dina na diw ako bon mhm, te waxu ko ngir nit ñi bon mooy mu xam ne kii wax dëgg yàlla il faut ñu wax li mu doon réellement sinon dina sànk ñu bari bu dee loolu garaawul ndax loolu tamit foog gaa yi di ko mooy bu dee nit koo xam ne dafa nekk ci réew mi wala yooyu di wax ay tojaange yu rëy te nit ñu bari jàpp na li muy wax dëgg la. yow amoo ah, droit nga xam ba pare voilà nga toog naan ah, toog naan non man bëgguma kii non kook da naan kii li muy wax du dëgg ah. ah waaw comme gars yi wax naa yi naan ay perruquier yooyu dara nawu ñooñu ay kàcckat lañ. waaw waaw mu ngi noonu. ñooñu ay kàcckat lañ. Mm. ay perruquier yeeg kii yeeg ay muuru yeeg yii yëpp dara nawu ci. ñooñu ay kàcckat lañ ak kuñ doon. mais dañ dul dara sax gaa yi leen jàpp sëriñ rek ndax parce que seen baay wala seen yooyu sëriñ la sama baay médecin la kañ la def waa ji médecin mm, mooy yu mel noonu ki xam amul droit noppi toog naan wéy damay bañ fitna moo fitna kay mooy nga bàyyi waa ji continuer mm, nit ñu bari jàpp na li muy wax dëgg la alors du dëgg waaw waaw nga tromper si mais ñu bari lay tromper waajooju moom caaxaankat parce que borom xaalis mais du dara kooku kooku dara li muy wax du dëgg presque ma mais li ci yépp mooy man li may wax moom man li may xalaat li ma demaan mais kii mooy yi muy wax rek naka la ko toogee xalaat ko ba di ko wax. Hmm, mooy loo xam ne amu manulaa wan fenn nelakaay boo ko ne woon wan ma benn. yombal benn téere kese. bu wax benn ci li nga wax indil ma xool. du ko wax. amul mooy amul référence ci dara. ba yombal yëpp ko. mais xam nga non loolu kay mooy jafeel sax. ndax li yomb mooy li yàlla ne lii la. wax sax mooy. Mm, wala qad yassarna alqur'ana li dhikri fa hal min muddakir suñu borom nee na man maa yombal alquran ngir ñu man koo jàng. di ko jëfee di ko fàttaleku di jëfe li ci ne. loolu kay yàllaa ko yomba mm. ana kan moo pare ngir jàng lool. Mm. loolu moo yomb mais li muy def moo jafe. mooy yow. mooy mooy mooy façon yooyu nag nit du toog naan yow nga xam ba pare. toog di bàyyi noonu. Ah, ndax bu boobaa ku réer ku ku kii yow am nga ci part de responsabilité. waaw Sénégal non amul ah, bañ a wax ñiy wax wax nañ dëgg ah. ñoom Iran ñu wax nañ dëgg ah. dañoo yab Iran rek. ak l'autre là. ah si. Mm. Iran wax na dëgg de. ñooñu fi ñëw ay dara keneen ki ñoom. ah kii euh, nu mu tudd. ay dara keneen ki Gaye la waaw Cheikh kii kii moom Cheikh mais wax nañ dëgg Gaye. ah wax na mais wax na dëgg. Mm. xam nga l'islam ñun Sénégal loolu Sénégal rek la xew. Mm. façon wax yu mel noonu. xam nga wala mooy ne fekk tàmmuñ benn am benn habitude. dafa am loo xam ne loolu lañu war a mel. man maa ngi dégg benn émission buñ doon wax nii la Tiba Maodo Faye invité keneen du woon. moom mhm. bi ñuy wax sax. mais mhm. keneen la invité woon kooku naan culture générale bi mu am. bi mhm. mu wax ne jàpp bi dangay masa tànk yi la. waaw xam nga xam nga masa tànk. loolu loolu noonu. kooku ko wax ne waaw. man loolu jaaxal nañu di ñun nga xam ne depuis <laughs> ñu ci wax moom mu ñëw rek ne tey ji problème bi yëpp lenn la xam nga problème bi mm. Sénégal ñun buñ seetoo dëggantaan li tax ñu am problème mooy mm. dañooy da nit ñi dañoo commencé dañoo teel a nekk ay ay ay ay jàngalekat laata ñuy nekk ñuy jàng mooy jàng mi moo des mm-hmm. mooy ne xam nga boo ñëwee ne man professeur d'université la mm-hmm. te yow sa formation matul mm-hmm. mooy yow da ngay nekk vic sa élèves yi ay victimes la ñuy doon sa étudiants yi ah, ah. mais manoo le manoo ah, man bu ma ñëwee mm-hmm. mooy euh, def naa ay magouille ba am sama thèse Mm-hmm. waaw defaat sama maguy ba man di mm-hmm. nekk nag professeur boo xam ne émérite la mm-hmm. wala professeur boo xam ne man naay ma non seulement man man naa culture générale mooy loolu mooy yow après man ma nekk professeur boo xam ne man naa ci yoon war fexe naa ba am diplôme buy tax ma mën a encadrer ak sama travaux ma jàpp ma njuuñ ak ay mbir ba ñu ma ne man naa encadré ay yuy préparer seen mémoire ak seen thèse. Mm-hmm. bu dee ne man loolu noonu manuma ko. maîtriser wu ma ko nan laay leen di nan laay ah, encadrer ñoom dama leen di sonal rek mm, dama leen di sonal chaque année ma ne leen nañ leen kii luñ def ma ne du nii mm. alors que ñoom du ci ñoom ci man la mm-hmm. Sénégal nag dafa bari ñuy wax ci diine ñoo xam ne mm. mooy formation diine bi moo des mm-hmm. ndax côté yooyu kooku di wax loolu côté massa ci tànk xam nga loolu mooy loolu xam nga masala ci wàllu njàpp la wax dëgg yàlla ku ñëw bay wax ci wàllu diine mooy côté njàpp waroon nga cee pare wala nga xam ci xam ne ne loolu dafa leer aayatu tayammum aaya bi wax ci wàllu tiim bi nekk ci suuratul maa'ida ak suuratul nisaa yi aaya boobu moo leeral lool loolu boroom xam-xam yi dañ ci wuute affaire bi na euh, yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu boobu muy wax masaa bi mm-hmm. bi ru bi ru'usikum wa arjulikum mooy ne foofu la problème am mm-hmm. mooy ne euh, euh, ci la maanaam problème sax wuute boroom xam-xam yi am rahmatullah dafa am ñu ne mm-hmm. ndax mooy aaya bi wax ci wàllu njàpp waaw waaw mm. loolu këne euh, mm. waa ni ko kii doon waa firé l'autre jour la nam tudd Moustapha mu ne massa bi mu wax ñu massa kii bi mais waxul massa bopp bi ak tànk yi. voilà mooy voilà mooy loolu noonu xam nga loolu. Mm. loolu noonu que masaa bi voilà mooy loolu. waaw massa bi masaa leen seen bopp. ak seen tànk. waaw xam nga loolu. mooy. Mm. ak bi ndax walla def. waaw après loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dañ cee wuute ñenn ñi ne. Mm-hmm. loolu xamoo tax njàngi ni sax dafa wa arjulakum ak wa arjulikum hmm. looloo tax mu am voilà dafa am wamsahu bi ru'usikum hmm. wa arjulikum ak wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum hmm. ndax yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu léegi mooy affaire loolu affaire euh, phrase bi mooy aaya bi verset bi suñu boroom dane yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee di julli mooy di waajal ngir julli raxas leen seen xar kanam farsilu wujuhakum seen xar kanam voilà mm. fii karaw gi fii ba fii ba yii ak fii ant nga raxas yii ba fii kii bu mm. nopp yi voilà léegi pas ñi nga xam ñuy tooyal ci face bi ñuy toog kooku kooku jàppul bàyyi lex yeeg yooyu kooku jàppul kooku jàppul jëbi nga xam ne jëbi da koo xaaj ci digg bi daa mel ni benn kii la dóor mm. boo gisee fii wow fii wow côté lex yi fële wow ci kaw mm. si du euh, euh, jëbi fee woy na kooku jàppul mm-hmm. mu ne raxas leen seen xar kanam yi mm-hmm. après ngeen raxas seen loxo yi mm-hmm. mais loxo yi ba ci fii concu yi mooy catu baaraam yi laay commencer pas fii ku commencer fii sa jàpp baaxul ku commencer poignée yi ndax bi ngay tàmbali raxasoon nga nii kooku njàppam baaxul mooy ne kooku day yàgg julli santa julliwul mm, voilà mooy foofu boobu mooy farata mm. pas bi ñuy yooy commencer sa yooyu ngay jëkk raxas ñett lool bu farata mm-hmm. ci li gën a dëgër mm-hmm. moo tax ku ku yem ci loolu ne comme que raxasoon naa fii. nga ñëw raxas sa xar kanam. Mm. après di raxas commencer sa poignée yi. Mm. di yéeg ba ci conc bi kooku jàppul masula jàpp. Mm. booy raxas sa catu baaraam yooyu commencer ba ci conc yi. mu ne raxas leen loolu. ilal marafiqi léegi mu ne. wamsaxu bu ngeen paree ci loolu ngeen masaa seen bopp. léegi mu ne wa ar. julakum. la ñu ëpp jàng ne kon ngeen wa arjula ndax bu defee la day nekk complément d'objet direct boo xam ne day ànd ak raxas bi raxas bi day àndal mais du ànd ak masaa bi ah, ñi ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah dañ ne loolu la mooy raxas ndax te loolu que mooy tànk bi mm-hmm. masaa bi bopp la waaw kantaa raxas bi tànk la te loolu li ñu koy loolu loolu première kiiwu grammatical la buy wane ne loolu la mm-hmm. te njàngin moomu moom ngay gis fi mm-hmm. léegi ñu ne benn ngo deuxièmement li ñu koy wan mooy xadiis yi nga xam ne yu Seydina Uthman Seydina Ali ibn Abi Talib saxaaba yi nga xam ne ñoom euh, euh, ar-Rubayya bint Muawiz ak ñu baree baree bari saxaaba yi décrire njàppum yonent bi alayhi salaam yépp mm-hmm. lan lañu wax day raxas tànk yi ñetti yoon léegi ñu ne te yonent bi alayhi salaatu salaam sunna mooy firi alquran yonent bi alayhi ni mu firee alxuraan ciy waxam ak ay jëfam moom mi nga xam ne aaya boobu dafa ñëw moom bu doon jàpp nii la doon def te Seydina Usman ibn Affan radiyallahu bi mu ñëwee jàpp ba pare dafa jàpp wan nit ñi ñu jàpp nit nii njàppum hmm. yonent bi alayhi salaatu mu ne nii laa gise yonent bi alayhi salaam doon jàpp Seydina Ali Taalib dañ koo laaj mu ñëw mu ut benn ndab ñu utal ko ndox mu jàpp wan nit ñi raxas tànk yi rax ñu ne loolu day wan ne mm-hmm. kon loolu mooy li gën a dëgër am ñu ne déedéet mm-hmm. wamsahu bi arjulikum wa bi bi bi ruusikum wa arjulikum mm-hmm. loolu day wane ne kon tànk dañu koy massa loolu ñu koy wax loolu par exemple loolu mooy siit koy wax mais ñoom léegi ñeneen ñi ne leen noonu loolu loolu demewul noonu ndax premièrement mooy li ñu leen wax sànq mooy xadiis yu ñoo wane loolu ndax bu dara lëntee ci alquran ki ñu koy wana ki ñuy wan ndax nii laan déet mooy yonente mi alayhi salaam loolu la ko fii yàlla indee mu jàngal ñu xamal ñu suñ diine daal li yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikma defal lu loolu li moom kon nii la ko defee kantaa yéen seen njàngin moom duñ ne amul ndax njànginu alxuraan la bu wér wa sax wu ngeen masaa seen bopp ak seen tànk ñu ne sii loolu am na ñu neewuñ ne njàngin moom amul de mais sauf que mhm. masaa boobu ci tànk li muy tekki mooy bu dee dangaa sol ay xuff ay kawas ak yooyu ndax yeneen bi alayhi salaam ci boppam moo ñu jàngal loolu mhm. moom jàpp na mhm. ñëw di dem bay euh, bu tax hadis mu ngi saxiixayni bu Seydina al euh, al Mughira ibn ba radiyallahu anhu nee na dama ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñu dem ci àll bi noonu après ñu ñëw muy mu koy sottil muy jàpp mm. bi mu koy sottil mm. mu ñëw bay waaj a àgg ci tànk yi mu bëgg a dindi ta euh, yim solo xufu yi ngir mu raxas ko mu ne ko daamuma fa inni adxaltuhuma tahiratayn mu ne mu ne ko bàyyi ko jarul mu koy summi ndax bi ma leen di dugal dañoo laab mooy mu après ah, nee na mu masaa ci kaw loolu nag moo ñuy wane ne këne kon wa ar wamsahu bi arjulikum mm, bi bi ru'usikum wa arjulikum mm. loolu mooy dëgg la dañuy masaa mais nag mooy à condition que tànk yi tànk yi mm. mooy nga sol kawas yoo xam ne bi nga ko ciy dugal da ngaa amoon mooy dafa setoon da nga jàppoon loolu la. c'est dans certaines conditions. voilà ba ba pare benn affaire la yonent ma lay saaf saaf xadiis itam moom ngi ci Sahihayni loolu jëlee nañ ko ci yaay Aïsha ñoom Seydina Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud ñoom ñëpp ñu ne. Mm. te mu ngi ci Umdatul Ahkam mm. mu ne yonent ma lay saaf saaf dafa gis saxaaba yi benn jour dañu jàpp dafa am ñun gis ñu jàpp ba pare mm. seen tànk yi am foo xam ne tooyul. mu ne waylun lil anqaabi minan naar waylun lil anqaabi minan naar waylun lil anqaabi minan naar mu ne toskare ñeel na xuru mooy ñi nga xam ne seen ginna ndëggu tànk yi ah, dafa ñàkkatooy mooy ne loolu noonu bu ñu moywul loolu safara la jëm hmm. la moo tax yow bu doon ne loolu dañ koo waroon a massa du gis waaw waaw wax dëgg mu am partie moo ci tooyul mu wax leen loolu pour wan jàng tànk dañ koy raxas dinañ ko massa njàngin moomu mooy bu dee ne nit ki dafa sol kawas ci condition yi nga xam ne ci lay mën a massaawe ndax loolu taxul nii eh, du bu doon bon bu bërëb bi la ñu gin koo yaatal mm-hmm. mais naka ak yan condition la nit ki mën a masaawe ci ci ci ay xufam ak yooyu ay kawas mm-hmm. ndax loolu yi mën naa nekk du xufur der rek mm-hmm. loolu mooy li gën a dëgër ndax ñoom Seydina Anas ibn Malik ñoom ñëpp masaa nañ ci seeni kawas mm-hmm. te tamit am na xadiis yu koy wax ci yonente bi alayhi salaam même bu dee na xadiis boobu noonu am na wax mais pour wan le ne kon loolu la mooy wamsahu bi ar bi ru'usikum wa arjulikum njàngin la mu dëgër mm-hmm. mais mooy bu dee ne dinañ masaa tànk yi bu dee ne nit ki dafa sol xufu ci condition yi tax muy masaa loolu nag xam nga loolu affaire u njàpp la ci yoon mooy ku ñëw bay jàngale. Mm-hmm. walil wax dëgg yàlla lii danga ko waroon a maîtriser. Mm-hmm. mooy ne yow bu nit ñëwee ne waaye masaaki. waaw ah. mooy loolu yow da nga. waru nekk sax waru mm-hmm. masala mu tumuraanke mooy boo déggee lool que ne nit ku ñëw ne waaye dañuy masaa ci tànk yi. loolu waru la nekk loo xam da nga naan ah lii de maa ngi koy dóor a dégg. parce que ñun ni ñuy jànge dafa baaxul. Euh, bon en euh, boo seetloo yow xam nga am na yenn façon njàng yoo xam ne am nay jamono doon na dox mooy yow senegal bi nga xam ne presque ñoom rek nekk ay kii rek te boobu sax gënul woon ngir bi biñ nekk mooy ngiru Imam Malik nga ne ci moom rek ngay jàng moom rek ngay kii te bu doon sax na nga koy jàng di xool yeneen téere yi nga xam ne ci ñoon dañ lay waxaale ne la ah am na nag ñu wax lii lu wutee ñun li ñu wax ak yooyu dina la may ouverture ouverture d'esprit te tamit dina tax nga xam ne ah wax jii kat am na même bu dee na ñun waxuñu lii suñu ngir waxuñ lii mais comme que ñun ni ñuy jàng téere yi jàng ci boppam maîtriser wuñ leen dañuy tëral rek mooy dañuy ñëw baat yi la yow ay baat ay ay ay ay ay kii lañu ay moo lañ lay tekkil kese après ñu ne waa ji jàng na Asmaawi Asmaawi jàng na kii Laxdari jàng na lan Xaliil après mu jeex mooy ne lool lool lool liñ koy jànge baaxul hmm. tëral noonu rek baat yi di tekki après mu jeex boo ñëwee mu ñu ñu waxal la benn kii ñetti ligne wala yooyu tous les jours wala yooyu. Hmm. firil la ko mu jeex. sans ñu dugg ci biir. Hmm. mais problème la booy jàng commencé la. affaire njàpp ak yooyu soit ja li gën mooy nga jaar ko ci hadith ak alquran yi. alxuraan a ngi fi wax loolu commencé foofu hadis yee ngi fi moom moo leeral alxuraan mais jàngal loolu loolu rek boo jàngoon euh, aayatu tayammum boobu ku ko jàngoon jàng bu baax di nga ci gis wax yooyu yëpp di nga ko gis hmm. premièrement ñun dañ naan ay maalikii lañ yow tafsiir yi bu ñu jëloon tafsiiru imaam al bii rek te maalikii la tafsiiram bu ñu ko jëloon Andalousie gii la dëkkoon al bii mooy euh, ku dëkk Cordoue hmm. Cordoue gii la dëkkoon Cordoba la la ko espagnol yi wax. mooy ne yow loolu rek boo bu doon liir nga ko côté boobu rek di nga yow loolu la jaaxal. moo xam nga ne koo xam ne loolu da koo jaaxal mooy ne wax dëgg waroo wax ci diine ji. ci yoon waroo cee wax ndax mu ngi mel ni central nucléaire bi yàqu na yow xamoo luy nucléaire. xamoo particules yi xamoo ci dara. xamoo sax lan la ñuy kiiwee ba pare nga bëgg ñëw wax ci ci accident bi am Fukushima xaw ma. waxu te li nga dañoo ñeme. ñuy segg ko non ñun c'est que amul mooy loolu amul. wax nañ mooy amul amul l'islam moom loolu la ndax ku nekk jàpp nga ne le fait nii la man Muhammad laa tudd saa ma doon kii euh, l'autorité ci l'aval may wax ci diine ji. alors que ku ñu ko waxoon ci beneen domaine feneen di domaine àddina yii kenn du ko nangu kenn du ko nangu yow bu bu problème amee fait social kan la ñuy woo ci télé yi mais sociologue yi politologue yi wala ñu nga xam ne dañoo jàng anthropologue yi la ñuy woo di leen laaj seen kii fait social bi lan ngeen ci jàngat mm. mais du ñu romb ab chômeur wala ab SDF boo xam ne xamuñu sax lim doon man na ko doon de mais xamuñu kook duñ ko laaj mooy lu ñëw dañuy ut expert yi nga xam ne ñoom ñoo ko xam ñu affaire ah waaleykum salaam ça va tu mooy ne ñooñ la ñuy woo mais alors que bu dee côté diine ku jëb rek daal di wax parce que man sama maam wala sama baay kii la woon mais ce n'est rien ça non loolu tekkiwul dara mooy foog gaa yi kiiwuñu mooy loolu nag population bi. moo koy def xam nga boroom xam-xam yi rahmatullah dañ naan ki nga xam ne day laaj. am na responsabilité moom ci liñ koy tontu ah. mooy ne waa jiy tontu. Ah, am na ngandum mais waa ji am na responsabilité moom it. ndax warula tëb rek di laaj ci koo xam ne day moom ak ak xamam xam naam xamulam da ko da ko da koo njort déedéet. Mm-hmm. boo xamul laaj am nga ñoo xam ne gis nga leen ñu tane la. laaj leen ne leen maa man nga maa boole koo xam ne wax dëgg man sama côté diine man na ma cee dimbali kooku bu sincère dina la wax diw ak diw mais yow nga toog di di ko njor mbir yi waru la doon looy njor te nag loolu mooy foog population bi jullit ñi ñu am fulla fulla mooy lan man daal gis nga ah merci beaucoup mooy nga ne mooy affaire bi léegi ku fi wax dara nañu jox référence <laughs> mais loolu la loolu boobu loolu moom bu amul gars yi dañuy wax lu leen neex ko wax nga ne ko merci beaucoup ñu ne leen eh donnez-nous mm-hmm. parce que quand ñun am nañ xel minimum jox ñu référence yi même bu dee jànguñ araab jox ñu référence yi amaana téere boobu am nañu ko traduire en français mm. wala en loolu la pourquoi nit ñi ñemewu ñoo joxe référence kuy wax yow kay bu dee li ngay wax leer na xam nga ne yow li ngay wax noonu la joxe référence warul nekk sa problème. Mm. nga wax hadis ñu ne la hadis bi fan la ne. Mm. kan moo ko wax. Mm. ndax tamit waaye ñaata hadis lañ fi créé da ngay rek di wax noonu. fan la ne ban téere boo xam ne bu ñépp d'accord que ne téere buñ la war a sukkandikoo la daa am. mais di wax rek di sànni gars yi naan est-ce que yooyu yooyu. moo tax ñun dañu am problème. te Sénégal la ñu jàpp il yi nga feeñ ci télé bi wala yooyu wala ñu jàpp ne yow sa maam mooy diw sa maam nekk Sëriñ Tuubaa daa tax nga radiyallahu anhu nga nekk nga xam dara. daa nga xam dara. Eh, dañuy font rek. dañuy font rek Seydil Hadji Malick nekk sa maam daa tax nga xam dara bu dee yënguwoo ah, ñoom seen xam-xam nuñ ko amee wax nañ la ko. ja liir liir nga seeni i ñi seen bind ak yooyu fan lañ jaar. Mm-hmm. mais xaw nañoo dee lu ne lañ daj. yow nag nga foog ne da ngay tëdd rek mel ni sa maam. Mm-hmm. naan barkeb sa maam la sa barkeb maam bu ñëwee noonu ah. <laughs> jamais loolu daa ma sa am. Mm-hmm. imaam bi aussi. Euh, innamal ilmu bit ta'allumi yonent mi alayhi salaatu koy jàngi. da ngay xaw naan Diop bi laa aussi déglu nga kiyam bi xutba bi xutba bi démb bi la. fan noonu. à ah, Dakar la. grande mosquée waaw xutba. Hmm. non Imaam Samb. Ah, laaj na waaw laaj laal na de xam. Hmm. ñoom président ngi toog ak ñëpp laa fi. ah ki kon kii ah, yi waaw. ah xaalis bi aussi lew lu lew. Hmm. ah lew ma ah loolu da moo xutbu raxaa li say Seydina Cheikh Tidiane yi di wax radiyallahu anhu affaire bi loolu la mooy gis nga. Euh, mooy li nga xam ne mooy centre affaire yépp mooy li ngay lekk lew yow loo fi jëf ca li ngay lekk lewul de toute façon yàlla du ko nangu du ko nangu xam nga keroog bi ñuy gis su euh, euh, conférence ba affaire kii asxaabul kahfi dama ko fàtte woon hmm. mooy ne côté le fait hmm. bi ñu bi ñu nekkee ci xunt mi moom après ba ñu yeewu ñu war a uti luñ lekk ndax dañoo yëg ne xiif nañ hmm. ñu ne fab'athu ahadakum yónni leen kenn ci yéen bi wariqikum hadhihi ila al madina mu dem ci dëkk bi fal falyanzur ayyuha azka ta'aman falyutikum bi rizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada mu ne fexe leen ñu tànn kenn ci ñoom ne na dem ci dëkk ba bu ko defee utal leen luñ lekk waaye bu but n'importe quel lekk hmm. fal yanzur na seet hmm. comme que ñoom bi ñi ñu ko jàppoon mooy dëkku yéeféer la woon buur baa leen doon dàqeeg yooyu te xamuñ ne 300 ans romb na fi. Hmm. xamuñu pour ñoom démb gii ñu fi jóge dañu door a yeewu. mais ñu ne waa ji boo demee na nga seet ana kan ci commerçant yi. ana kan ci jaaykat yi. moo ci gina a baax gën a sell li muy jaay. Hmm. lan moo tax ñu wax lool ndax xam nañ ne ku nekk ci yoonu yàlla di jaamu yàlla jullit fokk. pour yow nga assuré wut sa dara baax yàlla di ko nangu foog li ngay consommer baax. bu lewul jarul ngay fontoo sa ndim sa bopp bul fontoo nit ñi nu ma ko amee rek amal nekkal milliardaire nañ la coow mm. jëlal avion yi wala yaxurrannaka taqallubuhum fil bilad fi doomi sëriñ aussi te ñu di la jox loo xam ne lew aussi waaw am na ñoo xam ne kenn nangu doo ñaan. am ñoo xam ne ñoom nañ ne li alal gi diwul lew. maa ko wax nag. alal yu naas moom xam nga ne lew. waaw ah, c'est ça. après ñu ñëw jox la ah. euh, nga fay conférence sax. Hmm. yooyu ay caaxaan la. yooyu ay caaxaan la mbir yi nag day mel ni. Hmm. boo boo dëgg boo nooyee bopp nag après yow danga naan mais man est-ce que man du man ma am problème. Ah, mais conférence bi ramadan bu lonaas sëriñ ñu am ñu ñëw am ñu jël diw mu conférence leen loolu nekk ci agenda bi nga naan lan hmm. at mu ne grand théâtre wala Sorano ba muy dom bat navant grand théâtre yooyu yëpp hmm. yow nga bëgg ne bàyyi alal jooju noonu lewul liñ defaree conférence bi ah yow bu dee foofu ka de toute façon fan la ñuy jële alal ji lu dul foofu hmm. mais jeu de hasard yi rek la mooy lewul après nag yow bu bu yàggee nga gis ñépp di leen kii yow da nga naan mais man est-ce que du est que problème bi du mag alors que du yow fenn mm-hmm. suñu boroom dane gis nga laa tastawi laa yastawi alxabiis wa tayyib gis nga lu bon ak lu baax du masa yem mhm. lu teey ak lu teeyut luy bon masuñoo yem euh. walaw ajabaka kasratul xabiis même bu dee mbon ji dafa bare mhm. lawa lawa law ba nga yéemu ci mhm. na la leer ne loolu taxul mu mu mujju baax ah. nit ñu bari dañuy foog ni woyu parce que sëriñ diw a ko wax te sëriñ diw ñun suñu sëriñ ñi ñu naan sëriñ diw mais mais du xam-xam a tax parce que diwa ko jur kese la. sëriñ buñ ko masee wax kenn masu la wax waroo xalaat naan sëriñ di xalaat naan mais di ci teg ay mais. sëriñ sëriñ la daa war a xam. Ah, jàngale yéwén ci xam-xamam di di dimbali jaam hmm. mais meloo noonu xamoo dara. Hmm. yor sa titre di wër di wax di dugal gaa yi. ñu mel noonu ku leen gis da nga naan hmm. kii nii shaytaanun la buy ndax ku noppi. am na asar bu naan. as-saakitu anil haqqi shaytaanun axas. que ne képp koo xam dafa gis dëgg goo xam ne moom bu ko waxul problème am ah. mu noppi ci ah. kooku saytaane bu muuma la kiy def nag saytaane buy wax la te saytaane biy wax dafa soxla saytaane bi noppi eh. ndax dañ naan ah bam koy wax kat sëriñ diw dégg na ko wala mu nga ko woon te waxul dara kon xam ni sax dañu am problème waaw ndax loolu ah da ngay am fulla nag affaire yi moom gis nga dëgg la moom mbagg moom di la moom moom boo waxee fii loo xam ne majorité bi lii lañ yaakaar ndax l'opinion moom li waaja naan l'opinion l'opinion pense mal bon euh, en général nag loolu mu wax nag dëgg la euh, pas tout le temps mais des fois l'opinion pense mal très souvent sax mm. yow nag bu dee seen bëgg-bëgg yooyu am ñu leen koy daganal yow moom ah. na la leer ne boo nee gars yi li ñu wax du dëgg yow am nga problème hmm. mais da ngay nangu lool lool ci la hmm. yonent bi alei satu salaam Makka lan la wax fekk gars yi caaxaan mu ne leen du nii xam na conséquence hmm. ah. xam na ko Medina la dafa doon def nit ñi àddina bi yëpp ne nii mu ne du nii mais xamoon na ne conséquence yi ah. ahzab dina am gars yi nañ leen ko fekk bëgg ko faa jële mooy ne yow loolu la de façon gars yi fen nañ la mënul def dara kantaa di la tiital ay affaire xonjom dara lañ la mënalul mm, lañuy wax lu leen neex baleen mm. yow koo xam ne lu yàqu ci diina ji moo ko yàq kook moo lay menacer ngay tiit xanaa xamoo ki yow yàlla mi nga àndal. Ah, waaw yàlla eh! waaye boo nee lépp ci loxo dañuy fontoo ñun ñun Sénégal ay fontukat lañu. ak yàlla ñoo mm, mu ne fiihinna muttaki'iina mooy loolu noonu warul a jaaxal nit. Mm. koo xam ne commencé nga diine bala ngaa samp di wax dangaa war a xam-xam bi dafee war a ne. ba pare boo ci newee dalul du loo xam ne dama naan jàng naa ba xam ko toog léegi bàyyi naa di mooy da ngay gëstuwaale en même temps mm-hmm. tout le temps ngay gën a gis bees mm-hmm. ya nga jàppoon loolu moo tax boroom xam-xam dëgg day jàpp benn affaire ne man lii moo gën a dëgër ci wute tàngam euh, maskala sàngam mu dem ba ci biir gis loo xam ne ah ndekete man la ma jàppoon ne dëgërul moo gën a dëgër sama bos mu changer avis mm-hmm. loolu budul woon ne koo xam ne day perpétuelle quête de savoir la nekk kow nan lay mane lool mm-hmm. da yër nangoo wéet mm. di di dem tamit di di di déglu ji nit ñi boroom xam-xam yi mais pas conférencier kese rek mm. kooku Diop aussi waaye xam nga moom Diop boobu kooku mm. ah, ki ne RTS waaw moo kii Moussa kii imam moo kooku man ñépp moom génn na addis yu. kooku moom Sénégal moom en ñi ma gis ñuy wax ci télé yi. télé bi mu ne muy waxee sax subxan non kooku moom. non man moom bu ma amee kenn ku may conseil ci rajo yeeg télé yi. ni mu akkatee ni mu. kooku moom dafa non lim leen rawe sax dafa ëpp. c'est ça waay. Mm. lim leen rawee sax dafa RTS euh, ay midi yooyu xaw may une fii des fois. Al Bayaan waay Al Bayaan. Mm, non non kooku moom dalee na. Ahmed Diop. waaw waaw waaw am naa ne Diop bi moom ci la. non kooku kooku yàlla jàppale. non moo raw gaa yi fuuf. bon mm. mm. mais ñooñu di déglu yenn yi. yar bi mu yar bi mu àndal si la koy waxee laa tu vois mooy xam nga daa am yàlla ñoo xam ne noonu leen bind mooy. ñoom dañu sedd. Mm-hmm. mais. mooy xam nga. am ñoo xam ne nag meluñ noonu am na ñoom bu ñoom dañ naan eh kii waxul kii du nii <laughs> lii tax du nii lii la <laughs> lii moo tax du nii ah. mais moom da gis ni muy waxe te tamit loolu lu baax la surtout kuy wax ci rajo yeeg mm. nooy yow waxoog benn catégorie mm-hmm. am na ñoo xam ne yow di nga yor dëgg duñ la dégg ndax ndax ni ngi leen koy waxee mm-hmm. waaw mais moom da gis da ah, gis kii lim àndal wax dëgg yàlla moom c'est ça non moom kay boo koy seetaan sax da ngay bëgg da ngay bëgg de wooy c'est ça explication lii mooy xam-xam li muy dafay xam-xam lii lii la xadiis yi lii la ñu wax aay bi lii la wax nii lañuy wax borom xam-xam yi mu jeex imaam Maalik <laughs> waaw lool la ndax domaine boo ciy wax kay. mais sëriñu domaine bi ngay tudd xanaa. Hmm, ne ko fu ne mu génn. ne gaa yi koy bañ ñu ngi nii kuñ fi jox sujet philosophie gaa yi ngi xale yi ngi doon def bac. Hmm. mais nañ la jox bac ngay tudd sa maam. Hmm, ah, <laughs> tuddal sa maam seet. Euh. mais zéro lañ lay may. walla bay kii. ndax lan tuddoo ñi ñi nga xam ne ñooy référence ci dëkk bi yow ci réew ci domaine bi tuddoo Descartes. ñoom ñooñu ngay tudd sa maam naan sama maam nee na léegi nag yow xoolal loolu bu dee ci côté boobu ñéppay d'accord ne moom du yoon mais bu dee ci diine ku nekk tëb di wax dañuy fontu rek mu ne kon muttaki'ina dañuy sóonoo ala rafrafin ci ay puf mm. ay laltu ay kii lay doon yu nooy yu ñuy toog mooy rafraf mm-hmm. xudurin yoo xam ne yu verte la wa abqarin abqarin tamit ay tapi la yoo xam ne mooy yu diis te nooy yu nooy lay doon yoo xam ne ci façon tapis yi amul bu mel bu nooyee noonu gina a neexe noonu amul na abqar yi moo tax nit koo xam ne dafa dafa jommal génération mooy koo xam ne noo xam-xam bi te mooy dafa brillant de telle sort yow da ngay toog di imaginer naan mais diw moom nan la def ba am xam-xam bu mel nii kook dañ naan waa ji abqar yi la mooy moom génie la ah, waa ji du nit mooy lool dañ ko léegi niñ koy waxee ci nit tamit dañ koy wax ci af ci jëf yi ci affaire yi choses yi bépp boo xam ne moo ci gën rafet gin ci mm. amul morom dañ naan abtar yi mm-hmm. lii nag tap yi façon ay tap la yoo xam ne tellement ni mu nooye te neex te neex a toog mm-hmm. mu ne wa abtar yin yoo xam ne xisaan yu rafet a rafet mm-hmm. ay genre tap yi moket ak yu mel noonu yoo xam ne doo ci mës dégg wala ngay mës gis bu mel ni bi mu ne fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yéen nit ak jinne ngeen di weddi mu ne tabaaraka jeexal tabaaraka smu rabbika zul zil zil zil jalaali wal ikraam mu ne tabaaraka barkeel na tabaaraka barkeel rabbika barkeel na sa turu boroom am ñu ne sa turu boroom bi nga xam ne moom la ubbee saar bi te moom la ko tudde arrahman ndax xoolal te non moo tax arrahman waxoon nañ ko ci début bi ci la sottale yii yëpp ñuy gis xiiwal yéeg lépp arrahman ci rahmaan yi la jóge bu boroom bi mooy ci la bind alxuraan ci la bind asamaan ci la defal xéewal yi ci la yónnee jàngal ki jàngal ñépp mu yonente bi alayhi salaam arrahmaanu allama al quraan waxoon nañ kan la ko xamal am ñu ne yo moo ko xamal yonente bi alayhi salaam xalaqal insaana ci rahmaan ci la ci yërmandeem gu yaatu googu yërmandeem googu nga ne melo la ci moom ci la binde ci la génnee existence bi génne nit génne jinne génne yépp ci la defe àjjana tamit te tamit ci rahmaan la defe safara moo tax ñenn ñi dañuy foog ne safara bu leen yàlla yërëmul woon gaa yi am problème de eh, mooy ne ndax ñoom te eh, yërëm yërmande yàlla boobu day day day feeñe ci bu ñu nekkee safara gaa yi ña dugg yàlla nañu ci yàlla musal dañuy mujj xam yàlla mooy ne ñoom situation boobu kese lañ mën a xame seen borom burul boobu duñu ko xam am na xale yoo xam ne mooy dañ nga koy gis xale yuy mag ñi tamit ñoo xam ne noonu lañ am mooy ne xale boo xam ne moom ab yaram mooy pour nga éduquer ko mm, xamul ay moom mm. loolu la mm, mooy boo dóor man ngaa discours indi psychologue bu la ah, neex. xoola looloo tax France ñu yàqu si mooy yam na booy yenn booy yoo xam ne. Ah, waaw waaw dañu mel ni dof ndax duñu laal. ne gars yi dañuy ñëw woo ab psychologue naan ne koy gis. booy bi di gën a rakkaaj. psychologue bu ne ñu woo ko ñu naan kii. ndax kooku noonu. kooku loolu duy bi yaram. te dañuy réew ba dof rek. Hmm. mooy ne nag affaire yi lool la mooy. ñu wax réew <laughs> balaa buñ la <laughs> ma ne loolu la de. xale yéeg de. xale dañ koy wax ne ñu ne tiwa ñun arabe yi nit ñu ñuul ñi dañuy dóor alors que doomi nit ñu xonq ñi tubaab kenn du ci dóor sa doom. dañuy non dañ leen di dóor sax. Ah. Eh, tubaab yi. ah dinañu dóor c'est comme que dañuy dañu ragal nit ñi gis ko. Ah, ah. mais si. dañuy yor ay yar di door ak ay fese yu baax. léeg-léeg nga gis ci xale yoo xam ne ngay waaru ci yar. non tubaab bi dañuy door de c'est dañ c'est que duñ ko def ci biti. xanaa ñu ñu énervé wu. Oh, trop xale bi énervé leen ba mënuñu. mais sinon dañ koy dañ koy nëbb. ndax bëgguñu waaw nit ki ñuul bu la kii nga door. si waaw pour faire waaw loolu mooy ne ñun moom bon am na ñoo xam ne dañoo ëppal ci côté bopp mooy lu xale di def ñoom bala ñoo expliquer dóor. rek dóor ñoom dóor <laughs> <laughs> non non boobu it baaxul boobu yow kay expliquer mooy ne mënoo ndax yar xam nga yar mooy loolu ndànk-ndànk ak tarbiya mooy ne léeg-léeg nga essayer benn affaire mm. dem ba ci biir gis ne ah lii approprié wul mm. mooy bu boobaa yow sa bopp ngay remettre en cause que ne kon man mm. li tax xale bi mel nii mooy kon man méthode bi ma jëloon moo baaxul bul ñëw rek lépp xale bi la xale yi nii lañ mel yarootuñu mais yow remettre sa bopp en cause. Mm. parce que deux parties la deux côtés la. Mm. xale bi ak yow. Mm-hmm. bu dee ne nag doxul. waay Mali. nga ne France. fu ah. mm. mooy ne bu doxul. mais côté bu nekk dañ koo war a seetaat. Mm-hmm. mais du ñu ñëw rek ne xale bi la te xale bi moom majeurul xamul dara innocent la. yow mi majeur responsable. Mm-hmm. yow yaa war di questionner sa bopp. téléphone téléphone mooy ne loolu la mooy ne euh, pas tamit mooy loolu foog moo tax euh, moo tax. c'est le fixe. Hmm. ñëw ne benn façon la lii la non éducation loolu la. dinaa compliquer lool. Hmm. Hmm. léegi kon mooy nit ñi day am ñoo xam ne noonu lañ mel. mooy ne ñoom moom dóor lañ xam. am ñoo xam ne boo waxee rek doy na. Ah, ñi dugg safara nag. moo tax yàlla ne ñoom dañuy ñëw ba biir safara naan yàlla waay waay génn ñu. ñu delloo ñu àddina bu ko defee ñu jëf lu baax ah. suñu borom ne gis nga ñii bu ma leen delloo woon ah. ñu dellu ci liñ ne woon mm-hmm. ah. wala aadu buñ dellu woon bu gis nga la bu ma leen delloo woon bu ma leen delloo woon la aadu dinañ delluwaat ci liñ ne woon ba dugg fii mm. kon kooku mooy loo ko man di defal lu dul loolu muy punition biir safara mm-hmm. du ma sa xam yàlla mm-hmm. te comme que yàlla dafa def bëgg ñu xam ko am na ñoo xam ne safara kese tax ñu xam léegi nekk ko ñuy nekk moo tax buñ nee biir safara dooti dégg kenn muy woo keneen mm. rabbana mm. suñu borom ah, la ñuy woo mm. mooy ñoom commencé nañu ko reconnaître que ñoom am na ku leen moom que yàlla mii moo leen moom kenn la kenn du ko bokkaale loolu mënuñu ko woon am feneen nii rek la mënoon a demee moo tax yooyu noonu moo tax ci yërmandeem nag la ci yërmandeem la moo tax yërmandeem googu mu ne nag tabaaraka waay waay barkeel na ismu rabbika sa turu borom boobu arrahman waaye waay sa turu borom boobu moo barkeel zil jalaali borom màggaay gi wal ikraam ak teraanga yu rëy yi waay waay ñun ñun ci teraanga yi lañuy lañuy xuus di ci yendoo ko fanaanaka def lépp waaye nag lu ëpp dootuñu duñ ko woon seet duñ ko seetlu. duñ ko seetlu kay. kaas rek proteste jàmbat rek waaye waaye dëkk bi doxul. ay yow yow nga ne ci ci ikraamu yàlla mu lay teral fii. lu ne. <laughs> lu ne foo situation boo ne gis ay milliards de personnes yoo tane fopp. yoo xam ne bu dee matériel yaa leen ko ëppale bu dee leneen santé yaa leen ko ëppale. même bu dee ne yow ñu ngi la hospitalisé nga gis sa wet walla ñoo xam ne. Mm. yow sa bëñay metti nga foog ne àddina bi tukki na ñu ne la fee grand les grands nekk ñi nga xam ne dañoo lakka lakka lakk ba mënuñoo laal seen yaram ak loolu tellement kooku kay mu ne yàlla bind leen defal leen euh, mu ne si yoo xam ne waaw ah. waaw lépp defal la teen boo xam ne. Ah, ne da muy. dem te du ah loolu <laughs> da doo am problème. imaam ah, am <laughs> boo xam ne Tivaouane. loolu la loo ci dugal mu jàll Tivaouane. day na waar de. te du bu bu ah. man ci bàyyi waaw gis nga ko waaye. c'est ça mais nag loolu la moo tax tabaaraka tabaaraka suma rabbika ñun naturel quoi nit ki daw dañ fee il est dañoo xamul dañ ko bind bind boo xam ne ah, waaw day trouver tout naturellement. ah waaw c'est ça. borom bi dem borom majesté. waaw yàlla quoi c'est ça. borom zil jalaali wal ikram. kon nag foofu dangay uh-huh. xool rek nit ki ci waa lu la métti fii lu mu tuuti. jàmbat rek ci complètement paralysé. jàmbat rek lu woy c'est ça gis nga. dañoo égoïste sax di xool suñu bopp rek. waaye del xool lu ñu ci waaw xoolal foofu rek tu <laughs> vois. del xool ñi nga tane rek. Ah. boo ko xoolee di nga gën sant yàlla di nga ne ah. newuma ci pale de waaye ñeewuma di ñeewuma ah, leen de. donc koy booy dox gis loo xam ne nga ne ah. ah. kii ni mu mel nii. kii ni muy doxee nii gis. xam ne mi ngi. loolu la gisul yow nga yor sa ñaari di xool. di daw di daw di ah, njëkkante bis yi di ko dàq. waaw ah, day na am na ñoo xam ne ah. mayu leen tànk mayu leen loxo. ndeysaan waaw waaw mayu leen dara nga gis. nekk ci lislaam jàpp ne li nga ne yow. am na ñoo xam ne yor dañuy pale mais gëmuñu yàlla. seen dund boo nga leen di ñeewe seen xol toogul. Hmm. buñ toogee buñ duggee ci métro mbaa avion ku ne ku ku yuuxu surtout léegi allah akbar la ñuy ragal ku ne allah akbar ñu ñu boo mayul sax lool crise leen cardiaque <laughs> mhm. fu nekk ñu ngi xalaat ne minute bu ne war nañ leen a mën a dóor bal yu mel noonu mooy mhm. tiit googu ak tamit seen seen seen ndax ndax àddina moom ku fi ne jaamu wooy yàlla mënoo nekk ci tranquillité mooy même bu la kenn deful dara yow sa xol mooy des mooy mooy yow doo xam lan lu lay manqué loo xam ne doo xam nan nga koy pour pourtant am nga lépp ah, bu la neexee yow fu la neex baar bu la neex dem hôtel bu la neex dem. waaw jigéen bu la neex àndal mais si jeune fille boobu doon chanter la te rap bi la. James James xoolal bi mu expliquer ne tu vois moi j'avais tout ça. tu ah, mais j'étais pas heureux tu vois malgré tout tu ah. si waaw gis nga moom ni ko yàlla wëlbatee noonu. c'est incroyable. ah si ko loolu waaw. loolu mooy day am man la tranquillité. doo ko am c'est ça te pourtant disque yu bari la jaay. waaw ma ñaata la gars yi wax. mi ne depuis nag ndeysaan waaw waaw ndeysaan dégg nit ma xool ma ne xaaral ma xool kii mooy di mi ne buy expliquer sax sentiment bi mu am. de paix loolu loolu loolu nag. kii noonu xam nga loolu. borom al jalaali wal ikram gii. moo defal loolu yal nañu ko defal defal ko. mboolem. jullit ñi ak ñi nga xamante ne yëpp ñoo. ci kaw suuf. Hmm. defal jàmm ñépp